mu ne walaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yalbisa thawban min fay'il muslimiin avant an yalbisa an yarkaba daabbatan min fay'il muslimiin hatta idhaa a'jafahaa raddahaa fiihi walaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yalbisa thawban min fay'il muslimiin hatta idhaa axlaqahu raddahu fiihi mu ne daganul ci koo xam ne dafa gëm buur yàlla gëm bés mu war fas woo xam ne wala gëléem goo xam ne wala mbaam moo xamante ne ni lu ñépp bokk la ci fay ubbi la bokk mooy ci ranima bi ñépp bokk ko nga daldi butin de bi yow nga daldi ñëw jël ci benn warwaay comme ay gëléem yu ñu nga jël ci dox ci say soxla ba mu sonn wala utiliser ko épuiser ko ba mu sonn nga ñëw tegaat ko fa dem sa yoon mu ne loolu ku gëm yàlla gëm bés pénc kooku daganul ci moom muy def lool waaye daganul mu ñëw xool ci yére bu ko neex jël ko sol ko ba mu tilim au mu fóot ko mu jël ko tegaat ko noonu loolu mooy lan loolu mooy lan lii mooy mooy day jóge ci esprit bi mu jóge sànk ci affaire u màng mi jël ci loo xam ne moomoo ko ñépp a ko bokk mooy l'argent public les biens publics loolu amoo droit yow parce que ngi ñëw di ko utiliser nii nu mu la neexee ba yàq ko complètement daal di ko fay teg mais auto de la fonction publique yi les voitures de la fonction publique awma droit ma ne man ministre la wala député laa ngi jox ma ko mais moom ma ko moomu ko loolu moomu ma ko même bu dee président bi sa xarit la ne may na la ko yow xam nga ne moo boo ko yàgg ngeen a nekk bi ngeen ñëwee ci opposition bi amul lum la joxe oto lii yow leer na la ci budget réew mi la ko jëlee dañ ne woon dañuy jëndal ministres yi ay oto wala député yi jëndal leen ay 4 x jox la ay 8-8 xaw ma léegi yow nga ñu démissionné nga démissionné bëgg jël oto yi loolu nit ñi waruñ moo tax Sénégal dégg neen ñi bañ koy nangu ñuy kaas man Macky sàll daal ngi woto yi ñëw yi ñu prise nguur gu mujj ko kii lañ nangu mais may loolu may la yow xalaat nga mukku régime bala ko joxoon laata ñuy ah ñuy nekk ci nguur gi manoon na mayoon nañ lay oto dañ koo am fuñ ko jële les voitures de la fonction publique moom laa la wax léegi nga nekk président ñu jox la mbir ngir réew mi amoo droit moom ko ndax sa statut yow dañ la fee teg ngir nga toogal fi ñépp loolu ñépp ko moom yonent mi alei satu ne daganul nit ki jël ab warwaay bu doon warwaay mooy nga jël oto tey boo xam ne bu ñépp moom la fonction publique nga dem mais bu dee sa oto fonction publique nu la neex dawal amul di moytuy doo daan ak sa yor newu ci di ko dóor ciy dóodaa nag di jaar fu nekk ak moom te bu dee oto bi nga moomal sa bopp ku ci wéeru sax ku ci wéeru sax sa xol bi waaja waaj a dagg ku ci wéeru sa xol bi waaj dagg ku koy dawal sax nga naan ko wa woo ci kenn sa bopp te booy dawal ndànk ngay def mais bu dee oto fonction publique lu la neex nga xër-xëri dem sa yoon fu nekk nga jaar fa kàmb ku ne nga dugal ko fa xam nga ne loolu loolu ñaaw na te loolu daganul ci yow daganul ci yow mooy ak a neexoon moo tax suñu wuur yi bari na lu ñuy nekk suñu réew yi di jooytu gis nga bu ñu doxaloon ak maanute ku nekk li nga li nga xam ne xam nga ne ñépp ko bokk nga jàppe ko comme li nga moomal sa bopp yu bari dina réglé wu mooy xew tamit ci leelam daa ku nekk ak fa nga nekk rek du ñoom rek li ñépp bokk mbedd mi voie publique ñépp ko bokk nga ñëw jël say salteeg say kiiwu jën sotti ko ci bu ñu la waxee nga naan mbeddum buur la kan mooy buur kan mooy buur pour pourtant sa biir néeg doo ko fa sotti de mais mbedd mi nga koy sotti ku la koy wax sax tem nga xuloo ci ak moom te loolu jigéen ñee ko gina ñoo ci gina ay moo tax yooyu ay ay lislaam dafa woote ci civi civi civique la vie nga normal bëggalal mooy yeneen yonent mi alayhi salaatu salaam wax laa yu'minu ahadukum laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg gëm gi tax ñuy wax gu mat lu dul mu bëggal bopp mbokkam li mu bëggal boppam mu bëggal mbokkam li nga xamante ne nii moom la bëggal boppam fekk loolu amul mooy ne kooku ak ngëmam des na ak lum ci man di wax ak ngëmam des na kooku day day day day day wax lu ko neex kooku day wax lu ko neex waaye kooku euh, ak ak ak ak ak ngëmëm wallahi des na ak lépp nag lum la ci man di wax kon loolu la alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy lu ñépp bokk boo demee saal boo xam ne ñépp a ko bokk da gis ñoo xam ne seen kër du ñu yàqu ndox ndax bon facture bi xam nañ ni deme demee mais buñ demee foo xam ne saal bu ñépp bokk bu ñu fa demee bu ñuy jàpp di xërëxërë ndox mi mais ubbi nu mu leen neexee daganul ci yow laa yaxillu limri in yu'minu billahi wal yawmil axir an yarkaba dabbatan min fayil muslimin hatta ida a'jafaha raddaha fii loolu daganul ci benn koo xam ne ku gëm yàlla la muy jël benn dàbba ci dàbbaay ci loo xam ne ñépp ko moom ba excanté ko daldi ko fay delloo moom nga jël ndox mi di ko yàq te bu dee loo moomal sa bopp doo ko def parey benn la benn la saal bu ñépp bokk di fa dajeel boo ñëwee sa mouchoir yi fu la neex sànni te sa kër ku fa bàyyi kii nga ne fa far fabal fabal fabal fabal bu ko fi bàyyi mais loolu xoolal xoolal loolu rek loolu loolu moo am jullite lu tax bëggaloo yow yow ni nga bëgg sa kër mel bëggoo ko saal bi mel ko ndax bu ñépp defee ni yow mais day tilim sa néeg boo génnee kay xanaa di nga fexe boo bëgg mu présentable bu fi nit ñi ñëwaat wala boo yëgee nit ñee ñi ñëw mais salle bi boo deful noonu ku ñëw sànni fa la mu fa yor goble yi sànni fële kenn du yëkkati dara waaw loolu moo tax gis nga yi yii yii yu am solo la da ngeen am yii yu terre la mais yii ñoo doxal dund te loolu di ci bàyyi xel. xam ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal mais yaa ngi ciy xotti ay maqaama yoo xam ne nit mën naa taxaw di julli naafila saa saasu ne te du yow xotti li nga xotti ta ci lan ci comportement boo xam ne dangaa gis ne man de dama koy def ngir roy li ma yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal ngir roy ko allahu akbar jëfe lim jàngale kon nañuy bàyyi xel ci yii alalu baytu maal la lu ma neex def loolu du waxu tus du waxu dara lool lu ñépp bokk na la leer ne loo ci def ñépp nga amal àq lu dul noonu ñépp nga amal àq te bés dina ñëw booy fay ku nekk ci ñoom di ko fay ku nekk ci ñoom di ko fay moo tax man saraxa bilaadan alallah boo sàccee ab peuple yow yow am nga problème ñooñu nan nga leen di fay ëllëg nan nga leen di faye ëllëg maahul musta'an wa alayhi tuklaan wa ilayhi al marji'u wal ma'ab